jotaay bi iweesu bi àwnillaahi wa minnatihi gisoon nañu almaf'ulul mutlaqu almaf'ulul mutlaq nag gisoon nañu ko nga xam ne ma ne sabara muhammadun sabran jamilan Muhammad de muñ na muñ gu rafet karramani ar-rajulu takriman waa ji de moom teral na ma ak teral d'une façon bu rafet waay loolu nag dangay gis ne français boo koy tekki doone teral na ma ak teral il bien dañ ci yokk yooyu nga xam ne day comme il m'a vraiment comme yu mel noonu nga ci moom moom il vraiment vraiment il vraiment gâté ce mais doona il m'a gâté gâté déedéet voilà léegi nag exercice yi benn exercice moo ci amoon muy inrab dana enrib ma law noo ahmar aaya alxuraan loon bi ci njëkkoon mooy ban a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim innahum yakiiduuna kaydaa li ne woon en rouge mooy yakiiduuna kaydaa kon booy inrab danga yakiidu yakiiduuna yakii foofu nga ne fi'lu mudaari'un fi'lun bi fi'lun mudaari'un yakiiduuna fi'lu mudaari' mar bi nuuni raf'i na boobu wal waawu damirun wa fii mahalli raf'i waaw bi mooy damir bi te fa'il la moom mooy te dafa nekk fii mahalli raf'i ci place boo xam ne dañ koo waroona dañ koo war a rafaa ndax fa'il la comme que damir la mënuñu koo rafaa kaydan maf'ulun mutlaq nan nga ko xamee kaas bi ak yaabeeg daal bi ñoom ñoo ko bokk kaas bi yakiiduuna kaydan même expression bi ngir feddali dañuy waajal ay plan ak waajalin kaydan bi ci tegu kon kaydan maf'ulun mutlaq mansubun bil fathati bi ci tegu ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ya ayyuhal alladina amanu dhkuru llaha dhikran kathira li newoon en rouge mooy dhikran kathira udkuru dhikran kon dhikran maf'ulun mutlaq mansubun udkuru dhikran tudd leen yàlla ak tudd dhikran maf'ulun mutlaq maf'ulun mutlaqun mansuubun bil fatxati dikran kathiran naat adjectif day wane tudd gi nan la bu baree gan kathiran naatun moom day topp ci tawaabi la boo kuy gisoon day topp ki nga xam ne moom mooy manut bi kon naatu day topp mansu mansuubun bil fatxati adjectif qualificatif léegi nag ñu ñëw suñu kuuru tey comme ni ñu ko waxoonoon moo doon vingt bi ci ni mu toftalee téere bi mu al ismul jaamidu wal ismul mushtaq al ismul jaamid gën a wax mooy lan al ismul jaamid mooy tur boo xamante ne ni moom pour nga soppi ko daanaka man da nekk te tamit ah, jógewul ci verbe moom tur bi jógewul ci verbe alors que al fi'lul mushtaq mooy verbe boo xam ne mooy tur boo xam ne ci verbe la jóge xam nga gisoon nañ ni ñuy defaree ismul fa'il participe actif ak ismul maf'ul participe lan participe passif mooy ki nga xam ne moom jëf ji moom mooy jëf-jëf ji ismul fa'il ak ki nga xam ne jëf ji day dal ci kaw muy ismul maf'ul yooyu gisoon nañ ko loolu nag ci ay ci façon ismul mushtaq yi lañ bokk mooy yi nga xam ne ay tur loo xam ne dañoo dérivé dérivé mooy dañu koo jële ci dara dafa fette ci leen na moom ñëwul rek nekk noonu kon ismul jaami ismul jaami jógewul ci verbe léegi nag yooyu la ñuy gis ak façon surtout comme que ismul jaami neex naa xam mooy ne kon moom tur la boo xam ne du jóge ci verbe ci fi'l alors que fi'lul mushtaq nag tur la boo xam ne moom ci fi'l lay jóge te comme que façon fi'l yi dafa bari kon il faut ñoom seen côté ñu bari dina ci wax léegi mu nekkoon al ismul jaamidu loolu mooy ci gàttal li muy tekki dina joxe yëpp sax wal ismul mushtaq tur bi nga xam ne moom dafa jaamid mooy loo xamante ne nii jumuud nga xam ne amul dara lu ci mën a génne te génnewul fen moom moom génnewul fen comme loo xam ne man comme sii dañ naan moom mënula jur al mushtaq mooy bi nga xam ne nag moom dafa jóge fenn il provient de quelque chose alors que jaami il ne provient pas il provient du verbe alors que jaami il ne provient pas du verbe du jógee ci verbe léegi nag muy définir mu ne al ismul jaamidu nuqtataani al ismul jaamid mu ne huwa ma kaana ghayra maxuudin min al fi'li al ismul jaamid huwa moom ne maakaana mooy li nga xam ne lépp loo xam ne moom maakaana mooy li nga xam tur bi nga xam ne ghayra maxuudin kenn jëlewu ko min al fi'li ci verbe kenn jëlewu ko ci verbe mu ne exemple ex exemple asadun ak dirhamun asadun gaynde dirhamun dërëm loolu moom jógewul ci benn amul verbe buñ naan darhama verbe darhama wala verbe asada moom amul moo jógewul fen jógewul ci verbe voilà asadun gaynde dirhamun dërëm diinaarul lool tamit lan la yooyu yëpp ay tur lañ ñoo xam ne ñoom kenn jële lool nag lañ naan ismul jaabir mooy daal lépp loo bépp tur boo xam ne jógewul ci verbe kenn jëlewu ko ci à partir du verbe du ci racine verbe bi la jóge mu ne na nag al ismul mushtaq kanta al ismul mushtaq nuqtataani huwa ma kaana maxuudan min al fi'li wa huwa asharatu anwaa'in mu ne al ismul mushtaqu nuqtataani quant à tur bi nga xam ne dafa dérivé mooy dañ ko jële fenn ci verbe ci dañ koo jële fenn mu ne huwa mooy maakaana bépp tur bi nga xam ne maxuudan dañ koo jële minal fi'li ci verbe bi moom ci verbe lay jóge kon différence am ak bële mooy bee kenn du ko jële ci verbe alors que bii day jóge ci verbe mu ne wa huwa ta moom ismul mushtaq ashratu anwa'in dix façons la wa ahammuha yi ci gën a fës nag ñu ngi nii kon moom andiwul yëpp léegi dinaa la wax ki gàttal dix yooyu mooy yan ñu xool moom yan lëndëm déet dix yooyu euh, bi ci njëkk muy euh, ismul mushtaq bi ci njëkk mooy ismul fa'il kon dane la façon dix lañ bi ci njëkk mooy ismul fa'il moom lañ waxoon sànq participe actif mooy waa ji nga xam ne tour bi nga xam ne dafa jóge ci verbe bi teg day tekkal ki jëf-jëf bu ma nee aakilun aji lekk ji ci akala lu jóge aakil mooy ak lekk kat aakilun boobu ci verbe la jóge ismul fa'il la ismul maf'ul is bi ci tegu kon benn ba ngoog ismul maf'ul mooy comme bu ma nee la makulun lu ñu lekk moom dañ koo lekk nee du mooy lekk ismul maf'ul deuxième bi sifatul as sifatul mushabbaha as-sifatul mushabbaha loolu mooy lan mooy ne moom day tegtale loo xamante ne nii ci nit ki lay nekk mooy benn euh, mañ benn euh, jikko walla benn melo lay tegtale melo la moom sifa boo xam ne mooy adjectif genre adjectif la melo la boo xam ne day tegtale ci maanaa boo xamante ne nii dafa nekk ci ki ñuy melal ci loo xam ne dafa sax ci moom du loo xam ne dafa jekki rek rot ci moom mooy affaire bi dafa nekk ci moom jamono ji ñu koy wax dafa sax ci moom mooy comme buñ nee waaj yi non waaju tabee ngi tabe tabe boobu moom lañ naan sifa kii sifatul mushabbaha day tegtale waa ji naan la mel bi gi tegu mooy mubaalaxatu ismul fa'il mubaalaxatu ismul fa'il moom moom nag day yokk mooy ismul fa'il lay kii mais nag da koy gina da koy yóbbu comme si superlatif da koy ismul fa'il gis nañ ko partie actif mais da koy gina def mu gën a nekk superlatif voilà is moom lañ na al mubaalaxa lool ci la bi ñu tegu kon ñaata laa wax ismul fa'il ismul maf'ul as-sifatul mushabbaha mubaalaghatu ismul fa'il ak ismut tafdil ismut tafdil gisoon nañu ko ismut tafdil mooy damay am ñaari mbir ñaari mbir yoo xam ne dañu am ay jikko yoo xam ne walla ay atribu yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk sauf que kenn ki moo pële ki ci des bu ma nee Moodu de moo gën a tabe Ibra mooy ku ci nekk tabe nga mais nag kii moo gën a tabe loolu lañ naan E, ismu tafdil kon loolu noonu moom it ci la bi ci tegu ismu zamaan ismu zamaan loolu moom xam nañu ko mooy waxo gisoon nañu ko comme madrasatun nga xam non manaan madrasatun e, ismu zamaan mooy mooy jamono ji comme bu ma ne e, loo xamante ne ni circonstanciel de temps comme bu ma naan mashriq xam nga al mashriq mooy l'Orient l'Orient non lool mën nañ ko wax place la ndax Orient bu fa demee da ngay xam ne fii mooy Orient wala lool mais ismu zaman comme mooy yiñ gisoon ci euh, bi ñuy gis euh, maf'ulun fii euh, gisoon nañu fa yii nii ismu zaman mooy tur boo xamante ne ni day tegtale lan que ne fii ab ab ab ab lieu la ak ismul makaan ismul makaan mooy bi ci tegu moom it ci tur yooyu la ci façon yooyu nga xam ne moom day tegtal ab lieu comme bu ma ne woon euh, waa maghrib non mashriqun day tegtal kii zamaan ndax lan mooy baa maghrib comme en tant que dëkk mais jamono ji nga xam ne ci la Euh, kii bi di ti euh, euh, timis di dugg voilà timis heure heure timis maghrib waa baax na exemple ma joxoon baax na jubluwuma ci maghrib ku seen dëkk bi mais timis ismu zaman la loolu bu ma nee nag kom comme bu ma nee masjidun voilà masjidun bërëb la loolu tamit ismu makaan la loolu tamit ci façon kii la nga xam ne kon dafa jóge ci sajara nga gis ne tur yi ma joxe yëpp day ko dafa jóge ci ay verbe bi ñuy tegu après ismu zaman ismu makaan moo ci tegu ak al masdarul miimi al masdarul miimi mooy masdar boo xamante ne nii miim lay tàmbalee masdar boo xam ne miim lay tàmbalee masdar gisoon nañu ko bu ma nee akramani wala ixtaramani ixtarama yaxtarimu yaxtarimu léegi ma def ko kii bi euh, masdar bi mooy ixtiraaman léegi ma bu ma commencé def ixtiraam ma def ak place e bi ma def ko miim dama naan mux bu doon dama koy def tur ixtarama yaxtarimu muxtarimun muxtarimun day nekk ismu lan ismu ismu fa'il sax lay doon mais masdaru miim yi damay jël miim bi moom mooy nekk lan moom mooy nekk masdar bi nga xamante ne nii moom lay tàmbalee mu ne ak al masdaru bi ci mujj bi mu mooy ci façon yooyu ndax diis la léegi dinañ xool moom yan la ci est yi ñu wax ni wala de masdarul fi'li fawqa thulathi al mujarrad mooy masdar tur bi nga xam ne moom dafa nekk nag dafa ji dafa mooy comme mu jaral mooy trilitère bi nga xam ne dara changé wu ci bu yokkuñ ci dara bu ñu ci yokkee nag jëm kaw masdaru miim boobu comme comme bi ma joxoon ahrama muhrimun walla ahrama haruma ahrama muhrimun boobu loolu noonu dañ koy jàppe comme si moom euh, ndax bu ma nee axrama mooy damaa yokk ci xaa xaabee grave miim bi ñoo doon cosaan bi ma yokk ci lool nag masdar bi bu amee axrama ixraaman boobu moom masdar al fi'li fawqa al mujarrad ixraaman boobu day nekk lan moom ci tur yi la bokk pa muhrim ndax muhrim boo ko wax ismul fa'il la mais ixraam boobu day nekk lan moom masdar fi'l fawqa thulathi al mujarrad ak ismul aala ismul aala mooy bu mujj bi ismul aala mooy tur boo xam ne ci action li may def action bi may def wala métier bi may def tur bi ci métier boobu la jóge comme koo xamante ne minshar ki nga xam ne day scier menuisier boo xam ne dafa yor ab si di scier si bi ñu tudd ko minchar ndax moom moom lay utiliser pour di lan di mën a scier ñu tuddee lool noonu muy kii minchar ci la jóge loolu lañ naan ala nga xam ne ab jëfandukaay la boo xam ne moom lay jëfandiku kon yooyu ñooy gis yi nañ ko répéter ismul fa'il ismul maf'ul as-sifatul mushabbaha mubaalaghatu ismul fa'il ismut tafdil ismul zamaan ismul makaan al masdarul miimi ak mooy masdar boo xam ne miim la tàmbalee masdaru miimi bokkul ak ma euh, ismul ndax ismul fa'il moom beneen boo gis nañ ne moom ci la masdar boo xam ne miim ab miim la tàmbalee loolu lañ naan masdarul miimi bi ci tegu muy masdaru al fi'l fawqa thulathil mujarrad mooy biñ joxe woon sànq ak ismul aala mooy bi nga xamante ni moom lañ mujjee wax yooyu ñooy jiisi léegi nag ñu ñëw kon ci suñu cours est-ce que indi na yooyu nee nañu kon al ismul mushtaq al ismul tur bi nga xam ne dafa dérivé dañ koo jële fenn huwa mooy maakaana li nga xam ne maqudan dañ koo jële minal fi'li ci verbe bi wa huwa asharatu léegi nag diis yi xam nga leen ndax wax naa ko léegi ci gàttal dix façons la wa amuha yi ci ëpp njariñ boo gisee tamit dugguñu ci diis yi mooy comme que nee na waaxam waxaa kon moom dafa bëgg kuur yi yii nii mu ñu yem ci li mu yi nga xamante ni moom la ne wa aham waxaa yi ci ëpp njariñ yi nga xam ne ñoo ci gën a fës ñoo ci gën a biir ñoo ëpp njariñ yépp am njariñ mais yi nga xam ne ñooy les plus remarquables léegi nag mu commencé mu ne yii la ñu xool ñun yan la ismul fa'il mooy bi njëkkoon a ismul fa'il mooy participe actif mooy tur bi nga xam ne day tegtale waa ji jëf-jëf ji raakibun mooy ki nga xam ne dafa war dafa yéeg ismul fa'il mu ne nuqtataani sifatun tadullu ala man qaama bil fi'li aw bi bihi loolu mooy définition sifatun ab sifa la ab melo la tadullu boo xam ne day tegtal ala man qaama ci ki nga xam ne moo taxawe bil fi'li ci jëf ji awit tasafa wala mu meloo bihi wala mu meloo jëf ji mu ne kon loolu mooy ismul fa'il mooy ab melo la boo xam bu ma nee raka rakiba mooy war na raakib mooy aji war kon raakib boobu ma wax moom ab melol adjectif la buy wane kan moo jëf-jëf ji xam nga waa ji tuddul raakib bu ma nee raakibun bu ma nee muhammadun raakibun dafa yéeg sa sayyarati mooy ci kaw oto bi mais arab bu waxee lool mooy ci biir oto bi doo yéeg ci kaw ci poso mbaar bi ca kaw naan damay dem tuuba da ngay wadd ci suuf déedéet mooy ne kon raakibun boobu tur la boo xam ismul fa'il lay wane ki nga xam ne moom moo yéeg wala bu ñu nee awit tasafa bii wala bu ñu nee maridun dun mooy ki nga xam ne dafa feebar xam nga ki feebar est-ce que moom loolu mooy melo la ci moom nekkul duñ ne waa ji dafa def feebar voilà kon mu ne nag kon sifatun ab melo la tadullu ala man qaama bil fi'li day tegtal ki nga xam ne moo taxawee jëf ji awit tasafa bii wala mu meloo ko mu ne mina sulaasiyil mujarrad bu dee ci sifatu ismul fa'il boo xam dañ koy jële ci as-sulaasil mujarrad verbe trilitère bi nga xam ne moom yokkuñ ci dara mu ne bu boobaa fa'ilun ci wazn ci dañ koy tëgge ci fa'il comme rakiba rakiba raa kaaf bi ak baa bi raa bi kaaf bi ak baa bi trilitère la mujarrad la verbe boo xam ne ñetti xaraf la composé bu boobaa boo koy ci dangay def ci wazn fa'il comme raakib mu ne exemple kaatibun ak comme kataba kaatibun mooy aji bind ji naaimun naama naaimun aji nelaw ji baa'i'un baa'a aji jaay ji nga gis ne yii yépp ci faa'ilu ñoo faa'ilu ñoo bokk nu ñeen tëgg kaatibun naimun baa'i'un ñu jóge ñoo ñëpp ci fa'ilun ismul fa'il noonu lañ koy tëgge bu dee mujarrad la ism sulaasil mujarrad verbe trilitère bu kenn yokkul mu ne nag bu dee nag min ghayri sulaasiyil mujarrad yi bu dee nag dafa bëgg da koy bëgg a defare ci jële tur boobu muy ismul fa'il bi ci loo xamante nii du as sulaasil mujarrad biñ gis sànq trilitère bi nga am yokkuñ ci dara mu ne bu boobaa yakunu mooy bi nga xam ne kon dafa ëpp ñetti leer mooy dañ cee yokk wala mu ëpp ko yokk nañ ci lu ko ëpp mu ne bu boobaa yakunu ala wazni mudaari'ihi al-ma'luumi bi ibdaalil yaa'i miiman madmuumatan wa kasri ma qabla aaxirihi mu ne nag bu boobaa bu dee ne moom dafa ëpp nag verb bi danga bëgg a def ismu fa'il bi nga créer ismul fa'il da nga ko bëgg a créer mais ci verbe boo xam ne moom ëpp na ñetti xaraf mu ne bu boobaa moom da nga koy jëli ala wazni mudaari'i da ngay jël verbe ba nga conjuguer ko au mudaari' présent continu wala futur après boo ko boo ko conjuguer au fi'l mudaari' léegi nag mim bi ne yaa bi nekk ci kaw ci kanam xam nga bu ma nee zalzala kon ëpp na zalzala ëpp na ñetti xaraf ma ñu mu ne ma kon léegi pour nga def faire le ismul fa'il bi da ngay jël zalzal nga def ko mudaari ma ne ah zalzala yuzalzilu mu ne ma waaw def nga lool mu ne ma boo defee lool nag nga conjuguer ko mooy jël verbe bi nga bëgg kii te mu ëpp trois lettres trois xaraf da nga koy conjuguer au présent mooy présent continu ma ne waa def naa ko zalzala yuzalzilu mu ne la waaw kay bi nga defee lool nag jëlal ma yaa boobu ci kanam yuzalzilu yaa boobu di wane ne mudaari la. nga soppil ma ko bi daal yaa alyaa nii man madmuumatan wa kasri ma qablaha léegi danga may defal yaa boobu noonu léegi defal ma ko miim boo xam ne danga koy maas damma wa kasri ma qabla aaxirihi boo paree ba def loolu ma ne waa def ma def lan ma ne ma noonu bi xanaa déggoo li ma wax bi ib daalil yaa mii man mat moo matan doo déglu xanaa nga ne waaw waaw waa waa pardon bi ib daalil yaa def nga yusalsilu nga ne waaw kon def naa ko mu ne la léegi dindil ma miim yaa boobu nga defal ma fa miim buñ maas dam ma muy mu nga dindi yaa def mu mu ne la liiral nga ne mu zal zalun yuzalzilu muzalzilun muzalzilun mu zalzi zalzala yu zalzilu zalzala yu zalzilu mu zalzilun mu ne la voilà léegi defal nga ma mu waxal ma ne mu zal mu ne la yemal foofu wa kasri ma qabla yi léegi nag boo ko defee la nekk avant fin bi avant lettre bu mujj bi muy lam bu mujj mu zal si lun boobu lun boobu xaraf bi topp ci muy zi boobu zaay boobu nanga ma ko maasal kasra bu ko doonee xayrun bu fekkee mu doon ko bu ko doonul defal ma ko kasra mu ne ah kon damay am muzalzilun mu ne la walla muzalzilun mooy kiy yëngal zalzala yëngal na yu zalzilu mu ngi yëngal muzalzilun ak aji yëngal ji mu ne la noonu lañ koy defee bu dee dafa ëpp ñetti lettre yooyu verbe bu ñetti lettre mu ne la exemple akrama boo amee akrama mu ne la defal ma ko mudaareel nga ne yukrimu mu ne la jëlal ma yaa boobu yu bu njëkk boobu bi nekk ci kanam nga defal ma ko mu nga def mu mu ne la nag kasraal ma suuf mu ne mujj avant miim bi ndax moo mujj nga ne fekk na sax mu kasra mu ne la xayrun mais bu ko nekkul na nga ko def nga ne kon liiral mu ne yukrimu laay am après ma ci defee mu ma am mukrimun mu ne la léegi nag mukrimun moom mooy ismul fa'il bi comme mukrimun aji teral ji ki nga xam ne day teralaat mujtami'un ki nga xam ne day dajale mutaqaatilun mutaqaatilun ki nga xamante ne moom day rayante mu'inun ki nga xam ne day dimbaliwaate mu'inun aana yu'inu kon yu boobu nga def ko mu mu def mu mu'inun mu'inun kon ismul fa'il ngoo xam nga tamit nan lay jóge kon ci verbe trilitaire ak verbe bu ëpp trilitaire bu dee verbe trilitère ci faa fa'ilun wazn fa'il ci nga koy tëggee bu dee nag ëpp na trilitère da nga koy conjuguer verbe boobu au mudari' boo ko defee mudari' doo ci yem mais nga jël yaa bi bi ci kanam nga def ko mu après nga kasra li jiitu avant fin lettre bu mujj bi comme mukri yukrimu mukrimun mu ne la boobu mooy bi njëkk ci façon euh, al asmaul mushtaqa yi tur loolu mooy pluriel bi ismul mushtaq al asmaul mushtaqatu kon ismul fa'il gis nañ ko bi ci tegu ismul maf'ul jàppal deux nee woon na la dix la mais indiwul yëpp dina indi yi am solo ismul maf'ul mu ne la deux points mooy participe passif ki nga xam ne jëf ji lay dal ci kaw moom jëful mu ne sifatun tadullu ala al mawsuufi bi wuqu'il fi'li alayhi ismul maf'ul ismul maf'ul de am na moom comme complément d'objet direct lay doon mbir mi day dal ci kawam sifatun ab melolo boo xam ne tadullu alal yi day tegtal ki nga xam ne moom lañuy melale bi wuqu'il fi'li alayhi ci kaw jëf ji day dal ci kawam mooy comme complément d'objet direct moom dañuy jëf ci kawam mais du moom mooy jëf bi wuqu'il fi'li ci rotug jëf ji alayhi ci kawam mu ne la nag nga ne ko comme que nee nga al ismul mushtaq moom day jóge ci fa'il léegi te man trilitère yi laa am après ak lépp trilitère léegi yooyu moom nan laa koy defaree mu ne la kaay mu ne la mina sulaasiyil mujarrad bu dee ci verbe trilitère bi nga xam ne kenn yokku ci dara ñetti xaraf verbe bi nga xam ne moom jëf ji nga xam ne verbe bi nga xam ne ñetti lettre la composé wu te yokkuñ ci dara mu ne la bu dee boobu ci wazn maf'ulun comme maf'ul ismu maf'ul bële tam ismu fa'il ci fa'il nga koy tëgge bu dee mujar is sulaasi euh, mujarrad bu lii bu dee sulaasi mujarrad ismu maf'ul ci maf'ul nga koy tëgge maf'ulun mu ne exemple maktubun kataba yaktubu kaatibun maktubun li nga xam ne dañ koo bind xam nga ko deful lu ñu bind maw'udun li ñu dige maqulun li ñu wax mabi'un li ñu jaay marmiyun yi nga li nga xam ne dañ koo sànni yii nii yépp nga xam ne ci xoola mag maf tuubun uulun maw maf uudun uulun ainsi de suite léegi mu ne nga ne ko waa léegi baax na gis naa bu dee ci verbe trilitère yi nga xam ne yooyu gis naa li léegi nag bu dee nag dafa ëpp verbe bi dafa ëpp ñeenti xaraf nan laay def moom nan laa koy defare moom ismul maf'ul ma ko soxla mu ne la bu dee min ghayri sulaasiyil mujarrad yi mu dee nag loo xam ne bokkul ci sulaasi yi mooy da ko ëpp kon al mujarrad soit mazidu sulaasi la wala ar-ruba'i wala ar-ruba'i al-mazid mu ne bu boobaa yakunu ala wazni mudari'ihi al majhul bi ibdaalil yaa i mii man madmuumatan mu ne bu boobaa bu dee dafa nekk verbe boo xam ne ëpp na ñetti xaraf la composé nga bëgg am ismul maf'ul bi bu boobaa mu ne yakunu ala wazni ay comme biñ def gisoon bi ci bi ismu fa'il da nekk da koy tëgg ci fi'l mudaari am verbe boobu ngay jël nga conjuguer ko au mudaari muy présent continu waaye al majhul mudaari al majhul mudaari al mooy lan comme xoola mudaari al majhul jël tamit ci comme bu ma nee futiha al ubbi nañu bunt bi xaw ma ku ko ubbi qutila ar-rajulu rey nañu waa ji xaw ma ku ko rey loolu lañ naan al-majhul al-fi'lu al-majhul mooy kenn xamu ko xamul ku jëf-jëf bu ma nee ukila al-lahmu lekkees nees yàpp wi xaw ma ku ko lekk xëy na waa ji daa michu woon yu baaxam dem di am lu muy def ñëwaat yaakaar cee fekk am ku ko na téll mu ñëw na ay way ukila ukila al-lahmu way yaay way lekk nañu yàpp kooku loolu lañ naan al mu ne la nag bu dee tamit verbe bi dafa ëpp ñetti leer moom da nga koy yóbbu au majhul mudaari al majhul kon mudaari boo xam ne majhul léegi mudaari al majhul boo ko defee mu ne après bi ibdaalil yaa mii man yaa biy nekk ci kanam comme niñ defoon sànq ci ismul fa'il da nga koy remplacer ak miim boo xam ne dañ koy maax damma mudaari' majhul comme bu ma amoon exemple bi mu joxe akrama yukrimu mu ne léegi moom da nga koy mudaari' majhul bi après ngo après lan nga changer yaa boobu mooy bu dee majhul nooy def xam nga buñ ne ndax mudaari' la sànq exemple bi ma joxe woon maadi la futihatil baabu la léegi bu ma bu ma amee akrama yukrimu loolu fi'lu mudaari' la mais du majhul bu ma bëggee am majhul bi fi'lu mudaari' majhulu akrama yukrimu du majhul moo tax xam naa huwa yukrimu la mooy waaja moom xam nañ ne waa ji la te il boobu mën na nekk tur boo xam ne dama changer rek tur bi wax huwa ngir pour bañ koo tudd mais bu ma bëggee am majhul dama naan yukramu yukramu terales dines teral dines teral dines teral man xaw ma boo amee yukramu mooy da nga koy conjuguer au mudari mais majhul bu dee majhul mooy ne raa bi dootoo am ri dootoo am ki kasra au lieu ngay am kasra fi'li yi dañ leen di def fatha ci kaw léegi nag boo defee comme yukrimu la amoon yukramu laay am ihtarama yahtarimu bu boobaa la ngay am lan yahtaram ngay am yahtaramu après yaa boobu léegi nag nga am lan boo ko defee nga ne muxtaram après yaa nga yokk nga def ko lan miim bu ñu maas bu nga def nga am muxtaramun bu dee akrama yukrimu boobu xam nañ ko bu dee majul nga ne yukramu après nga dindi yaa boobu maas ko yu boobu nga def ko miim bu ñu maas damma nga am mukrimu mukramun mukramun bu boobaa loolu mooy ismul maf'ul bu dee dafa ëpp lool nga ëpp ñetti leet noonu nga koy defe mooy da ngay jël mudaari' bi ngay conjuguer mais nga def ko mudaari' majhul te majhul bu boobaa avant dernière leetre bi doo ko maas ri mais ra bu dee raa la mooy fatha nga koy maas au de kasra après boo ko defee nga jël rek yaa bi yu bu njëkk bi yu boobu nga def ko mu bu boobaa nga am li nga xam ne mooy ismul maf'ul bi comme mukramun kon ak muhtaramun comme bi ma joxose ak musta'anun aji sàkku ndimbal bi kon gis nañ ismul fa'il ak ismul maf'ul ci façon ismul mushtaq mu ne la bi ci tegu am na beneen as-sifatul mushabbahatu bismil fa'il bii bokk na kon ci liñ wax de toute façon yi ñuy wax yépp moom dina bokk ci limon ci début bi ndax comme que ñun yépp lañu limoon ci lim bu gaaw nee woon na moom andiwul yi yi ci gën a am solo kon mooy façon dina kon as sifatul mushabbahatu bismil fa'il léegi loolu mooy lan as as bismil fa'il euh, mu ne nuqtataani as sifatul mushabbaha as-sifatu al-mushabbahatu bismi al-faa'ili nuqtataani sifatun tadullu sifatun tadullu ala ma'nan qaa'imin bil mawsuufi ala wajhi thubuuti lal xuduusi wa tuxadu gaaliban min al fi'li al laazimi voilà mu ne euh, as-sifatul mushabbaha mooy melo bi nga xam ne day dañ day mel dañ koo melale bismil fa'il dafa niroog nag ismul fa'il sifatul mushabbaha mu ne sifatun ab melo la ab adjectif la boo xam ne tadullu ala ma'nan day day day tegtale day indiquer benn maanaa qa'imin boo xam ne dafa taxaw bil suufi ci ki nga xamante ne moom lay melal comme bu ma nee robb bu bële robb day fekk melo bi may melal robb bi day nekk melo boo xam ne dafa nekk ci robb bi ala wajhi subuuti ci anam goo xam ne da cee sax lal xuduus yi du loo xam ne daa ñëw rek dafa nekk lu euh, lu lu loo xam ne day day ñëw jàll Euh, watu xalu xaaliban li ëpp nag dañ koy jële ci ci lan al fi'l lazim fi'l lazim fi'l lazim gisoon nañ ko mooy verbe bi nga xamante ne moom soxlawul complément d'objet direct alors que al fi'l muta'addi mooy verbe bi nga xam ne mooy transitif ak intransitif kon verb al lazim mooy transitif mooy non mooy intransitif mooy verbe daal bi nga xam ne soxlawul am lan soxlawul am complément d'objet moom rek day dooy boppam en général nag mu ne ci loolu lañ koy jële kon sifatul mushabbaha day as sifatul mushabbaha day nekk melo boo xam ne day tegtale maanaa boo xam ne day taxaw ci ki muy melale ci anam joo xam ne dafa sax mais mbaa loo du loo xam ne dafa xew noonu lu xew noonu rek par hasard non mais lu sax la ci moom mooy du loo xam ne da koy mën a summi sol summi déedéet mooy loo xamante ni dafa sax ci moom wala boo xam ne day ñëw ci moom day nekk ci moom après mu def dara bu deñ mais sauf que mën naa ñëwaat mu ne wattu xadul ëpp nag dañ koy jële kon si kon lu mel noonu day mel ni kon affaire bi imaginer koo xam ne dafa dafa xiif ku kooku xiif bi melo bu dee dafa xiif xiif bi melo la ci moom mais melo boobu bu lekkee mu deñ sauf que soriwul mu ngi ci moom ba léegi il suffit li mu lekkoon reste amatul lu mu lekk rek mu xiifaat yooyu lañ ala wajhi subuti mu ne nag mina sulaasil mujarradi bu dee nag dafa bokk ci verbe trilitaire yi nga xamante ne nii ñoom moom rek lañu verbe trilitaire dara raxuleen mu ne yooyu nag ci tëggin yi muy awzaan yi dañ leen di tëgge muy fa'ilun ak af'ala fa'ilun yépp gisoon nañ leen fa'ilun af'alu fa'ilun af'alu ak fa'lanu ak fa'alun bu dee exemple ci fa'ilun mooy comme karimun ku tedd karuma ñetti lettre la ko kaaf bi raa bi ak miim bi kon bu dee yooyu la moom dañ koy jële ci fa'ilun wala af'alu wala fa'lanu wala fa'alun bu dee fa'ilun am nañ karimun sifatul loolu nga xam ne mooy ku tedd xam nga teddaa ngi daa nekk ci sifa la mooy melo la adjectif la bu ñuy melali nit mun ne waa ji daal moo tedd mooy ne ak teddam daa nekk ci moom axdaru bu dee mooy ci bu dee beneen bi nga xam ne ci siira dafa nekk ci wazn af'alu lañ koy tëgge boobu danga naan axdaru axdaru mooy comme lu vert axdaru lu vert xam nga bu ma nee moom mbu mu vert garab gu vert walla miir gu vert mooy ne li may melal melo boobu dafa nekk ci moom subut lu mu sax lu sax ci moom garab gi feuille mi dafa verte mooy loolu dafa sax ci moom axdaru at bu ci fi'l ala wazni fa'lan ndax fa'il la ak af'alu ak fa'lanu ak fa'alun fa'lan exemple atshan atshan mooy koo xam ne dafa mar atasha atshan al atshanu koo xamante ne ni dafa xóndóoñ Atshan bu dee nag ki ci des faalun bu dee nag faalun moom dangay am lan comme e xasanun xasanun xasanun mooy soo xamante ne ni luñ naan dafa baax xasan hada shay'un xasan walla rajulun xasanun kii de góor gu baax la moom mooy ne xaabeeg siin bi ak lan bi ak nuun bi loolu ñooy cosaan bi yooyu nag mooy façon yi nga xamante ne nii euh, bu dee trilitère noonu lañu koy jële léegi mu des bu dee waa léegi kon loolu mooy sifatul mushabbaha moom loolu la léegi nag mu des beneen mu ne bokk na ci ba léegi après biñ gisee ismul fa'il ak ismul maf'ul ak as-sifatul bismil fa'il mu ñëw nag ne la am na nag bu des bi des mooy ndax waxoon nañ la diis la mubaalaxatu ismil fa'il mubaalaxatu ismil fa'il mooy superlatif mubaalaxa ismul fa'il loolu mooy superlatif mooy superlatif ismul fa'il tur boo xam ne participe actif la mu ne tadullu nuqtataani tadullu ala ma yadullu alayhi ismul fa'il bi ziyaadatin fil ma'na mubaalaghatu ismil fa'il nuqtataani tadullu ala ma yadullu alayhi ismul fa'il bi ziyaadatin fil ma'na mu ne mubaalaghatu superlatif turu bi nga xam ne day wane ki jëf-jëf ji tadullu ala ma yadullu day tegtale ci li nga xam ne moom lay tegtale ismul fa'il moom li ismul fa'il li tegtale moom lay bu ma nee raakib moom bu ñëwee comme raakib ku aji war ji moom loolu lay kii aakil bu ma nee aakil lekk ji moom bu ñëwee loolu lay kii mais nag comme que moom moyem nag mu ne bi ziyaadatin fil maana sauf que nag waa ji ci lekk ji par exemple walla yéeg moom da cee raw keneen ki boo nee aacil rek joxoo ko yow décrire ko dëgg moo tax danga naan ko akuul waa ji lu fi ne toog mu ne ko tëll ne ko réll bool yi yépp rajaxoo mooy la moom boo toggoon ab ab bur kii nu mu tudd ab syndicat ab ab kii sax booli booli ceeb yu mag yooyu nga xam ne moom la def laax yu mag yi fële ci ngénte yi ngénte yi léeg-léeg boo ko ne woon boo ko taajoon fii waa ji ne ko réll mu jàll fële kooku mooy aqulun xam nga ne kooku aakil bokkuñu mooy ne pourtant ñépp ñoo moom akil lekk la ñuy indiqué mais nag kii dafa yokk nag ci mbir mi nag kii moom il plus grave moom il est plus délicat et il est plus dangereux moom moom moom ndax moom dundal ko du yomb xam naa moom fay rek la war a sant mbaa juuf mbaa gaa yooyu noonu moom réer li lay def affaire yi kooku nag mooy mu baala bu dee côté lekk ñoom fayen yi juufee ni ñoom la nga xam ne ñoom tëll lañuy dóor mbir yi mu daana frigo bi moom li ci nekk bu ñu ko ubbee rek boo def woon course ba bu ba mu fees bu ñu ko ubbee rek yow boo ñëwee sax sa boo moyul sa sa rongoñ yi sa waaye day day fekk ci sa sa sa catu wey yi wey tànk yi ndax ndax ndax ndax ndax tiis gu lay jàpp boo gisee ni ñu def frigo bi kooku kon boo nee akil ci moom baaxut akul kon ko maanaa lay am day comme ismul fa'il ñooy wokk lu ñuy tegtale mais nag ki day yokk nag ci maanaa bi mu ne léegi nag bu dee mina sulaasiil mujarradi bu dee ci verbe trilitère la boo xam ne kenn yokku ci dara yooyu ci wazni yi mooy ci màndaxe yi nga leen di mën a tëgge fa'alun kon mubaalaxa ci yii la fa'alun comme li alxuraan wax fa'aalun limaa yurid nit moom buy jëf ki muy jëf mais yàlla fa'aalun defaakoon voilà gis nga wolof sax noonu la ko du wax def defkat defaakoon fa'aalun comme zallaamun wa maa rabbuka bi zallaamin lil abid superlatif ndax yàlla loolu dafa denc moom mooy même utiliser ne même man bu doon dama koo war a def te c'est impossible bay ñëw bay tooñ du nekk rek zalim zalam lay doon alors que loolu dafa deñ sax ci yàlla mu ne kon fa'alun ci wazn fa'alun exemple razzaaqun inna allaha huwa ar-razzaaqu dhul quwwati al-matin ar-razzaaqu kon razzaaqun moom superlatif la xam nga waa ji lay jox nii sa wërsëgale yàllaa ko yor képp koo xam ne nag ci moom la sa wërsëg di jaar da caa jàpp yàlla te yàlla ni koy defee kenn mënu koo natt moo tax razzaaqun ngay wax superlatif la mubaalaxa léeg-léeg kenn du ci boole ismul fa'il dañ naan rek mubaalaxa ismul mu dañ naan mubaalaxa rek la fa'aalun comme razzaaqun waaye tamit am na beneen boo xam ne ci wazn fi'ilun fi'ilun nga koy def comme siddiqun siddiqun abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu as-siddiqu kooku comme siddiq koo xam ne ni mu dëggoo dafa extraordinaire siddiqun du saadiqun rek saadiq moom mooy ku dëggoo rek mais siddiqun daraja siddiqiya kooku après nga xam ne après yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ñoom ñoo ci topp siddiqun mu amaat beneen boo xam ne façon mubaalaxa boo xam ne ci wazn fu'ulun la fu'ulun gis nga niñ koy waxe pour insister le fait que dafa jéggi dayo extraordinaire fu'ulun xoola fa'alun fi'ilun fu'ulun fu'ulun exemple mu ne qudduusun koo xamante ni ni mu sete ci yiñ koy jéem a taqal dafa jéggi dayo al qadaasaam dafa jéggi dayo mooy qudduus subbuuxun mook subbuuxun ñoo am subbuuxun qudduusun rabbul ah, nga xam ne subbuuxun ak qudduusun benn lañ ñooñ ay superlatif la waxuñ rek comme yombal ko noonu déet qudduusun superlatif mu ngi jóge ci wazn fu'ulun mu ne ba léegi am na fa'alatun exemple mu ne allaamatun aji borom borom xam-xam mu yéeme mu xam-xamam daanaka waay kii géej la waay ah bu neexat moo tax du du lu ndaw ku tëb rek ku fanse sëriñ rek ne allaama loolu de toute façon yow la concerné mais xam yow mi koy wax sax da ngay gëm ne yow sa sëriñ lim xam bariwul mais nag comme ko warof moom lu sincère léeg-léeg moom moom bu bëggee kenn moom dootu ci xool loolu sax nit la mais wolof man laa gën a xam ñoom bu ñu xasee bëgg kenn dañuy bëgg jël di ko attribuer ay ay ay ay daraja yum àggut moo tax ñu naan allaamatu diw allaamatu diw ta ta ta moom sax du aalim ku dul aalim nan nga koy waxee allaama kon allaama mu ngi jóge ci wazn fa'alatun moom superlatif la tamit ak am na boo xam ne tamit ci wazn mif'ilun mif'ilun mu ne exemple miskinun miskin koo xam ne vraiment dafa ñàkk ñàkk ñàkk amul dara miskin SDF sax da koy doon SDF amul fu mu dëkk amul lu mu lekk miskin bokkul ak léegi ni ñu koy tekkee ni mu yombe nii euh, euh, euh, kii miskin la moom dafa ñàkk du ñàkk googu de kii dara la amul miskin kooku ci wazn mif'il la mu am bu mujj bi fa'ilun comme buñ nee alimun alimun superlatif la du alimun rek alimun mooy ko am xam-xam rek gis nga xoola moo alim alim dafa am allaamatun am alimun am xam nga alimun mooy si superlatif yi la bokk moom it moom ci wazn fa'ilun léegi mu ne bokk na ci ba léegi ci asmaul mushtaqa yi ginnaaw bi ñu gisee ismul fa'il ismul maf'ul as-sifatul ak al mubalagha ismu tafdil ismu tafdil moom gisoon nañ ko moom it ismu tafdil masoon nañ ko gis ca côté fin cours bu tomb mu bi tomb bu njëkk bi gisoon nañu ko kon ismu tafdil nuqtataani sifatun tadullu ala anna shay'ayn ishtaraka fi sifatin wa zaada ahaduhuma ala al-axar mu ne ismu tafdil mooy sifatun ab melo la day tegtale ala anna këne ñaari mbir ishtaraka dañoo bokk fii sifatin ci benn melo wa ahaduhuma ala al axari mais benn bi da ko ëppale ki ci des lii mook al mubaalaxa dañoo niroo ñoom ñaar dañoo niroo ndax mubaalaxa moom c'est la même chose mooy ne moom day tegtale maanaa bi ismul fa'il di a man ismul fa'il sifatu ismu tafdil tamit moom lan la mooy ñaari mbir yoo xam ne dañuy dañoo bokk benn mbir comme bokk benn melo sauf kenn ki moo ko pële ki ci des mu ne exemple mi na sulaasil mujja loolu mooy ismu tafdil moom it léeg-léeg mooy dañ koy wax moom it genre ndax superlatif absolu mooy ismu ismu tafdil bi dañ ko koy wax tamit super ñaw ñaar ñëpp dañu niroo mubaalaxa mubaalaxa mooy lii mooy euh, nu mu tuddati mooy mooy jéggi dayo ci mbir mi ba baalaxa mooy jéggi na dayoo mooy waa extrapolation voilà extrapolation mooy mu baalaxa ismu tafdil nag mooy mooy superlatif mooy loolu mooy superlatif voilà mooy euh, euh, bële mooy extrapolation nga xam ne mbir mi day am ak ak ak ak jéggi dayo gu ci nekk xam nga li ma la wax sànq loolu jéggi lu yéeme la lu doy waar teel ab ab ab ab ab am booli ne ko réel sawaay ci benn nit ba pare di laaj naan ndax amul amul deuxième round loolu xam nga ne jéeme na ah, léegi kon loolu la kon ah, ah, ismu tafdil mooy nag bii nag ismu tafdil mooy superlatif nga xam ne ñoom ñaar daa am lu ñuy kii comme ñu ne waa ji moo gën a njool ci nit ñi mooy ne comme si nit ñi gàttuñu ñoom ñëpp mais waa ji nag da leen a njool atwalu naasi mu ne mina sulaasil mujarrad mujarrad bu dee nag ci verbe trilitère nga koy jële moom da nga koy jële ci af'ala ci wazn af'ala ak fu'la xam ngay gisoon nañ af'ala comme ahmada ahmadu mooy ki dàq sant mooy ne waxuñ ñeneen ñi kenn santu ji de mais moo dàq sant ñépp muhammadun sallallahu ahmadun naasi moo dàq sant nit ñi neewuñ dàquñu cant ci ñuy des mais ni mu leen ko ëpple cosaanu sant sax moom la ahmadu mina thulathil mujarrad kon ci fi'l ah af'alu ak fu'la fu'la mooy beneen wazn bi léegi bu dee exemple af'alu wax nañ ahmadu sànq wala akbaru mooy ki gën a rëy boobu nag góor lay doon bu dee jigéen lañ naan fu'la ndax af'alu féminin mooy fu'la mooy wazn boobu presque même bi la mais bii day wane kii góor la kii jigéen la kon akbaru bu ma nee akbaru bu ma nee ibrahimu akbarul qawmi moom moo gën a mag moo gën a mag ci nit ñi ci ci seen peuple bi moom moo ci moo ci gën a âgé moo ci gën a mag mooy ne neewuñ kenn magu fa amul ay mag ñeneen mais da leen di gën a mag loolu mooy super superlatif léegi nag bu dee ku jigéen la lañ naan kubra jël foolaa bi foolaa kubra foolaa comme ñu naan maymunatul kubra maymuna bu mag bi ak maymuna as-sughra ki gën a tuuti nga xam ne mooy ki gin a féete suuf léegi nag bu dee exemple suufe ku jigéen ku góor damaa asgharu moo gën a tuuti waa ji asgharuhum moom moo leen gën a tuuti ñoom ñépp bu dee ko jigéen ma ne suxraa léegi kon loolu mooy mina sulaasil mujarrad af'alu féminin di bi féminin bi di fu'la mu ne nag muy kii mu ne laa yusaaxu illa mina sulaasil mujarrad wali dalaalati ala tafdiili min ghayrihi yu'taa bi misli akbaru ashaddu aqallu wa bi masdarin mansuubin lil maana al matluubi mithl faatimatu aktharu xayaa'an min su'aada lakinnahaa aqallu ijtihaadan mu ne laa yusaamu du ñu tëgge nag illaa moo yii li ñu gis ni afal ak fonla laa yusaamu kenn du leen tëgge illaa min ath-thulaathi al mujarrad mooy ismu tafdil kenn du ko tëgge lu dul sulaasi al mujarrad verbe trilitère ci lay jóge walit dalaalati ak tamit ngir tegtal al tafdili ci ngënale gënal min yi ngënale gum am ci beneen keneen ku dul moom buñ nee waa ji moo gën mag am na ngëneelu mageel goo xam ne moom la am ci ñi ci des mu ne nag walit dalaalati ngir tegtale ala tafdili ngir wane ne kii moo gënale voilà walit dalaalati ngir tegtale ala ala tafdili ci gënale googu li mu ëppalee min ghayrihi keneen ku dul moom yutaa bi misli dañuy indi comme akbaru léeg-léeg ñu indi pour wane beneen façon boo xam dañ ciy wane ne kii mu ëppalee ngir tegtal ne mu ëppalee ki ci des ku dul moom lii mu ne ci pour tegtale loolu ala tafdili min ghayri que moo ëpp ëpp lim ëppalee keneen ku dul moom yutaa bi misli dañuy indi lu mel ni akbaru comme akbaru ñu def akbaru ceeb bi wala ashaddu wala aqallu wa bi masdarin du ñu yem foofu rek waaye indiwaale benn substantif benn masdar mansuubin lil maanal matlubi ànd ak boo xam ne dañ koy mansuub dañ koy nasab fatha lil maanal matlubi ci sens bi nga xam ne moom lañuy ñuy sàkku loolu mooy lan mu ne exemple faatimatu aktharu xayaan min su'ada mu ne xam nga xayaa doo fi ñëw naan ahyaa faatimatu ahyaa min so ndax lii trilitère rek lañ mën a defee aso ah, ci lañ mën a tëgge verbe trilitère ci lañ mën a tëgge ismu tafdil léegi nag bu dee manoo ko ma mu ne lan bu boobaa man nga utiliser loo xam ne moom dalay permettre nga wane ne kii moo ëppale keneen ku dul moom lii loolu la ne par exemple boo utiliser akbaru wala ashaddu wala aqallu après nga boole ci nag masdar boo xam ne mooy substantif boo xam ne mooy li ma soxla ne moom lu ëppalee waa ji mu indi ko def ko masdar mu ne exemple fatimatu aktharu hayaan xam nga hayaan dama ko def masdar masdar la mansub boo xam dañ ko nasab te moom laa soxla fatima moo ëpp kersa min soada ci soad soad tur la baanat soadun fa qalbil yawma Kaab euh, euh, Kaab waxoon Kaab radiyallahu ta'ala anhu doomu Zuhair Kaab ibn Zuhair Zuhair ibn Abi Sulma Kaab boobu nga xam ne moo moo kii woon burda bi ki yëpp ki jàngoon baanat soxaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam summi yére burda bi soloon jox ko tax ñu tudde ko burda euh, léegi mu ne kon yu mel nii man ko utiliser pour wane ne kii moo ëppale lii keneen comme Faatimatu Faatima de aksaru xayaa at moo ëpp ak ak kersa min su'aada ci su'aad lakinnaha waaye nag aqallu ijtihaadan gis nga aqallu waxoo xam nga ijtihada verbe la boo xam ne dafa ëpp trilitère te comme que nee la af'alu tafdil ismu tafdil ma af'alu tafdil ndax ci tur lañ nekk ismu ismu tafdil superlatif manoo koo defee lu dul ci verbe trilitère comme que manoo ko te ijtihada dafa ëpp ñetti lettre kon nag boobaa da ngay utiliser comme akbaru ashaddu aqallu yooyu ba pare nga door indi nag li nga soxla li nga bëgg a melale comme loolu comme ijtihad ijtihad boobu ijtihada nga def ko masdar ijtihada ijtahidu mujtahidun mujtahadun ijtihadan après boo ginnaaw bi nga indee comme aqallu wala akbar wala ashaddu après moo tax mu ne lakinnaha waaye moom Fatima de aqallu ijtihadan moo gin a néew nag ak góor-góorlu moo ëpp kersa Su'aad de nee nag nag moo ko ëpp moom nag moo gën néew Su'aad ak góorgóorlu kon Su'aad mais moom moo ko kon gis nañ ismu tafdil kon moom ci waznu af'alu la bu dee góor bu dee jigéen fon comme akbaru ak kubra asgharu sughra beneen ci asmaul mushtaqa yi ci verbe turu dérivé yi ba léegi mu ne ismul makaani wa ismu zamaani kon ñaataango gis nañ ismul fa'il ismul maf'ul sifatul mushabbaha mubalagha ismu tafdil ismu makaan ak ismu zaman muy kon euh, sept la ñuy gis nii moom moom nag ci huit la ko yemale ismul makaan ak ismu zaman mu ne ismun yadullu ala al makaan alladhi yahduthu fihi al fi'l al fi'lu aw ala zamanihi ba dalee na boole ismu zaman ak ismu makaan mais deux la mooy tur boo xam ne day wane lieu bi ak tur boo xam ne day wane temps bi mu ne ismun tur lay doon yadul ala alal makaani boo xam ne day tegtale bërëb lieu circonstanciel alladhi yahduthu fiihi bërëb bi nga xam ne ci la xewe al jëf ji aw ala zamanihi wala day tegtale bërëb bi euh, jamono ji nga xamante ni ci la jëf ji xewe day tegtale soit bu dee bu dee day tegtale bërëb bi jëf ji xew boobu ismu makaan lay tudd bu dee day tegtale bërëb bi loolu mooy ismu makaan bu dee nag jamono ji mu xewe lay tegtal bu boobaa ismu zamaan lay tudd mu ne mina sulaasiyil mujarradi bu dee nag da nga ko bëgg a defar créer forme be créer benn tur boo xam ne ismu makaan lay doon wala ismu zamaan ci verbe trilitère mu ne lool ci wazni yi nga koy jële maf'alun ak maf'ilun ak maf'alatun exemple maf'alun mooy maktabun mooy ab bureau maktabun mooy bureau xam nga bureau bureau lieu la ismu zaman ismu makaan bo bu dee exemple maf'alatun exemple madrasatun moom it lieu la maf'alatun madrasatun mooy fi ñuy jàngale fi ñuy jànge di fa jàngale école maf'ilun nag bu dee ci wazn maf'ilun maghribun mooy euh, timis loolu lan la temps la ismu zaman bu ba léegi bu dee maf'ilun bu dee ismu pour ismu makaan masjidun fi nga xam ne moom lañuy ñuy sujoote muy jàkk masjidun nga gis nga kon ci ñetti wazn yooyu la maf'ilun maf'alun maf'ilun comme maktabun muy comme maf'alun maf'ilun comme maghribun ak masjidun maf'alatun comme madrasatun loolu mooy bu dee trilitère la mu ne min ghayri thulathil mujarrad bu dee rek dafa nekk ci li nga xam ne du trilitère mooy ëpp na ko du ñeenti xaraf la composé wu da ko ëpp mu ne yakunu ala wazni ismil maf'ul day nekk ci ni ñu tëgg ismul maf'ul kon min ghayri thulathil mujarrad yakunu ala wazni ismil maf'ul ismul maf'ul lool wax dañ ko sànq mooy du ñu ci ñëwaat nan lañ koy defare loolu gis nañ ko mooy super mooy ci nanaan naan participe passif nan lañ koy defare loolu gis nañ ko léegi kon mooy ci loolu nga koy jële bu dee min ghayri sulaasil mujarrad yakunu ala wazni mooy liñ la noon nooy def da ngay jël mudaari' wazn mudaari' al majhul ngay def comme mukram bañ joxoon yukramu nga jël miim boobu yaa nga def ko yu boobu nga def ko mu nga am ko muy loolu mukram mu ne nag kon ci wazn kon ismul maf'ul lay nekk par exemple mujj mujtama'un buñ ne ijtama'a dajale na yajtami'u dina dajale mujtami'un aji dajale mujj mujtama'un mooy ki nga xam ne mooy dajale loolu la comme ijtama buñ ma nee def ko mudaare ma ne yajji ta mi u ñu ne la def ko majhul ma ne yujtama'u yujtama'u léegi nag ñu ne ma yu boobu def ko miim bu ñu maas mu nga ne mu mu ne baax na mujtama'un mujtama'un ak mustashfa mujtama'un mooy société bu ñu nee mujtama'u Sénégal yi mooy la société sénégalaise mujtama mooy société ndax société nit ñi dañ fay dajaloo di fa nekk nekk ensemble bu am yu ñu bokk yoo xamante ne bokk dëkk bi bokk ay doxalin bokk ay mœurs bokk yu bari ay aadaat yooyu en tout ci yëpp ñu ne lii société la exemple beneen mustashfa mustashfa mooy hôpital mustashfa mooy fi ñuy ashifa fi ñi jële ak wér di fa fajoo mustashfa istashfa yastashfi boo defoon euh, moo kii bi euh, majhul bi da nga naan yustashfa yustashfa ñu ne la yu boobu def ko mu nga ne mu mu ne baax na waxal ma ne mustashfa mu ngoo kon noonu lañ koy defar bu dee plus de ñetti lettres la min ghayri thulathil mujarrad comme ni nga defoon ismul maf'ul mu ne la ba léegi nag bu mujj bi muy huitième bi ci nga xam ne moom leen di mooy ismul aala ci façon asmaul mushtaqa yi yi nga xam ne ci fi'l lañ leen di defare moo tax gisoo muy joxe wazn yi naan la bu dee bii ci wazn fa'il xam nga ay wazn mooy mandax yooyu nga xam ne fa'il ay verbe lañ yi af'al mais ci la ñu leen di tirer à partir de moo tax mu naan la bu dee da koy tëgge mi ne sulaasiil mujarrad ci yoo xam ne verbe ñetti lee xaraf rek la nii ngay def bu dee ko nii ngay def nii bi mu mujjandi ismul ala ismul ala euh, mu ne nuqtataani ismun yuxadu xaaliban min al fi'li al mujarradi al al mutaaddi al mutaaddi li dalaalati ala adaatin yakunu biha al fi'lu loolu mooy la mu ne al ismul aala ismun yuxadu gaaliban min al fi'l thulaathiy al mujarrad al mutaaddi ismul aala mooy moom lañuy ñuy wax euh, nom d'outil voilà tur boo xam ne outil bi may utiliser xam nga ci début ba maa ngi leen doon wax naxu dafa bokk ci xam-xam yi nga xam ne dañ leen di woowe xam-xamu moyen mais duñu finalité mooy. objectif jàng naxu du ay nekk nekk ci rek nar cee dee non nan laay xamee sama xadiis yi d'abord alxuraan ak xadiis naka laa leen di kii yëpp du ci juum ak nan laay décortiquer mbir mi loolu la ak téere boroom xam-xam bi loolu mooy final i ala ismul ala mooy noobuti yi lañ koy wax tur boo xam ne li may utiliser li may jëfandikoo lool lool lañ koy tuddee waxoon naa la minchar sànq si bi bi bi euh, euh, menuisier bi di utiliser mu ne kon ismun tur la yu xadu dañ koy jëlee xaaliban li ëpp minal fi'li sulaasi yi ci verbe trilitère al mujarrad bi nga xam ne yokkuñ ci dara moom kese ñetti lettre al mutaaddi mais bi nga xam ne transitif la mooy dafa soxla am complément lu ko complété li dalaalati ngir tegtale ala adatin ngi day ngir tegtale lan moyen outil bi nga xamante ne nii yakunu bihal la ci ci moyen boobu laay utiliser laay sukkandiku ngir def jëf ji ma war a jëf xam nga bu ma bëggee scier nekk menuisier scie bi may utiliser moom laay kii ngir mën a scier léegi nag scie boobu la ñuy tudde loolu ni scie minchar loolu lañ naan turu outil mu ne kon comme nee la kon ëpp ci fi'lu sulaasi yi lay jóge mu ne la egg bu dee nag da koy jële kon da nga koo bëgg a defar mina sulaasil mujarrad da danga koy jële ci mifa mu ci wazni yi lay nekk mifaalun mifaalun ak mifaalatun mifaalun mifaalatun ak mifaalun mifaalun mifaalatun ak mifaalun exemple mifaalun miqassun miqassun mooy li may dagge ay karaw comme ciseau miqassun nga xam ne outil bi may utilise ngir dagg karaw coiffeur bi moom lañ tudd mbir mi miqasun mif'alun ak mif'alatun mistaratun mooy règle règle bi xale yi di teg bu ñuy jàng di tracer wala géomètre bi bi muy yor ngir di rëdd bu dee nag ci wazn mif'alun miftaaxun caabi ji nga xam ne moom laay utilise outil la ngir ma mën a ubbi miftaaxun kon yan la indiwul al masdarul miimi la indiwul ak masdarul fi'l thulathi fawqa thulathi al mujarrad ñaar yooyu la indiwul masdarul mimi moom waxoon nañ la ko mooy par exemple moom kii day nekk ci wazn maf'alun par exemple buñ nee maqtalun bërëb mooy maqtal xam nga masdar mimi bi moom day nekk comme par exemple mafaalun min as-sulaasi al-mujarrad bu dee sulaasi mujarrad day nekk ci wazn mafaal qatala yaqtulu qitaalan maqtal maqtal mooy masdar boo xam ne miim la tàmbalee xam nga qitaalan masdar la mais miqtal tamit masdar la loolu lañ naan masdar miim yi masdar boo xam ne dafay tàmbalee ab miim loolu kon ci gàttal moom mooy kuur bi léegi kon jeexal nañ léegi nag mu ne tamrin benn exercice rek la jox bayyin anwaa al asmaa taaliyati bayyin leeralal anwaa al asmaa façon tur yi ak yi di ñëw mooy yan façon tour la est-ce que sifa mushabbaha la est-ce que ismu ismu tafdil la est ismu fa'il la est-ce que ismu makaan ismu zamaan ismu ala yooyu yaa koy xool yi ma wax nag kon huit la deux yi kon bokku ci deux yi muy al masdarul mimi ak masdarul fi'li fawqa thulathil mujarrad ñaar yooyu bokkuñ di nga am yëpp bam des yooyu kon tur yi manoo yii rek yi ñu gis rek la mën a nekk yi ñu gis fii maksurun bi ci njëkk mooy maksurun boobu nga xool ban façon ci tur la maksuurun bi ci tegu taabaanun taabaanun bi ci tegu miizaanun miizaanun bi ci tegu mustami'un mustami'un bi ci tegu bi ci bi ci tegu shaakirun shaakirun bi ci tegu mustashfa mustashfa bi ci tegu mu'tamadun mu'tamadun bi ci tegu maqbaratun maqbaratun bi ci tegu a'lamu a'lamu bi ci tegu jabbaarun jabbaarun bi ci tegu muallimun muallimun bi ci tegu majlisun majlisun bi ci tegu basiirun basiirun bi ci tegu mansuurun mansuurun bi ci tegu tawwaabun tawwaabun suite mustaghfirun mustaghfirun suivant aalimun aalimun bi ci tegu ahmaru ahmaru bi mujj sami'un sami'un maksuurun mooy lu ñu damm taabaanun ku sonn miisaanun balance mustami'un kiy déglu aji déglu ji a'zamu ki gën màgg shaakirun sukkarkat mustashfa hôpital mu'tamadun li ñuy wéeru maqbaratun fi ñuy suulaate ab xabru alamu ki gën a xam jabbaarun ki nga xam ne mooy réparer damm-damm yi walla ki nga xam ne bu ëpp doole ñu ñëpp mu'allimun jabbaar bu dee ci nit la day nekk koo xamante ne ni ab tyran la euh, mais jabbaar ci turu yàlla yi la bokk mooy kiy réparer bokk na ci tekki privé kiy réparer damm-damm yi muallimun aji jàngalekat majlisun fu ñuy toog basirun majlis comme majlisu shuyukh mooy le sénat ci arabe majlisu shuyukh ak aji gis mansuurun ki nga xam dañ ko dimbali tawwaabun aji aji jéggalaakoon mustaghfirun kiy jéggale ay bàkkaar aalimun boroom xam-xam ahmaru xonq sami'un aji dégg loolu kon foofu la yem bii di ñëw insha allah ñu gis vingt-deuxième cours bi mooy almaalumu wal mooy li nga xam ne dañ koo xam ak li nga xam ne kenn xamu ko wallahu taala aalam